jeune bi ñuy mooy population africaine te Sénégal ci Afrique la nekk ci Afrique de l'Ouest la nekk kon suñu population tamit règle boobu génn ci ci jeunesse boobu seen jeunesse dañoo euh, dañoo bari daanaka ñu ëpp ñëpp wa tabarakallah dégg nañ pourcentage yi la joxe te loolu lu wér la am nañ ci ay ay notion yu bëree bëri macha allah euh, waaye soo xoolee problématique wu jeunesse bi seen force démographique ak seen représentation ci économie bi ak ci développement social bi euh, dafa mel dafa am benn dichotomie bu ci am benn différence bu ci am dafa mel ni la waroon am amul nam waroon demee demewul noonu mu mel ni koo xamante ni moo yoru lépp di doxal lépp ba noppi ñu relégué ko au second plan comme ni ñu defoon Afrique dem ci conférence de Berlin toog def Afrique gâteau séddoo ko te Afrique bi nga xamante ni moom mooy concerné bi ci boppam teewul woon ci conférence ba amu ci woon benn moo bu mu ci war a wax amu ci woon benn xalaat dafa mel ni tamit euh, monde bi euh, Afrique en particulier Sénégal de manière spécifique loolu moom moo fi am loolu nag li ko waral du dara mooy manque de vision la kilifa gu xamante ne am nga gis-gis muy kilifa diine wala kilifa aada wala autorité politique wala autorité autorité locale soo amee xam-xam am gis-gis di nga xam ni fi nga war a investir sa xam-xam investir ko sa alal investir ci jeunesse bi la waaw sëñ Mor yow loolu ni nga ko xalaatee noonu est jàpp nga ni autorité yi noonu lañ ko parce que tamit bu fekkee da ngay da ngay da ngay investir nga investir ci jeunesse malsaine ñu baal ma ci kàddu gi ah jeunesse boo xamante ni du ma wax dañu ñàkk ambition parce que am nañu ambition mais dañu réer en fait. waaw xam nga loolu c'est très facile à comprendre c'est-à-dire que jeunesse bi euh, li wolof yi di wax benn loxo du tàccu. te tamit dañuy wax ni fulaak fayda ndey euh, juddu bu rëy ndey ak bàyyi waaye fulaak fayda borom c'est-à-dire qu'il y a de ces choses dans la vie kenn mënu ko defal nit nit ki moo koy taxawul boppam li jëntil ko boppam même ci diine dafa am lu ñuy wax faratay jëmm ak farata yoo xamante ni fardul kifaaya lañ koy wax su ko ñii taxawoo ñii da leen di wàcc waaye am na yoo xamante ni kenn mënu ko defal lu mel ni lu mel ni woor noonu la mel tamit ci yéewu bi jeunesse bi war a yéewu xam ñoom li ñuy peese ci démographiquement ci démocratiquement ci socialement pour nag mën a bokk ci instance de décision yi bokk tamit fi nga xamante ni fa la ñuy séddale teraanga yi li ma bëgg wax foofu mooy lan jeunesse bi nax nañ leen ba nga ba gëm leen ne leen seen àdduna yëpp musique la war kooku piège bu ñu dugg jeunesse bi nax nañ leen ba gëmloo leen ne leen politique bi seen rôle mooy sànni xeer mooy xeex mooy xuloo mooy wax lu bon mooy jëf lu bon mooy marche mooy grève yu illimité mooy perturbation mooy dérangement mooy euh, euh, pollution sonor fexe nañ ba gëm loo jeunesse bi ne ñoom seen lépp ñoo ngi ko war a lijjantee ci sànni xeer ak def lu bon ak wax lu bon. ak làmb ji. ak làmb ji ak pomi ak ngóor jigéen gi ak sàngara si ak drogue bi. lépp li nga xamante ni ay ay ay fléau la yoo xamante ni assaillir na jeunesse bi te soo xoolee ba xool ñi nga xamante ni ñoo yor pouvoir de décision yi dafa mel dafa am benn laxisme benn euh, laisser aller boo xamante ni bàyyi nañ ko ndax ñoom ñoo am li ñuy wax euh, ñoom ñoo détenir la violence euh, légitime c'est-à-dire ñoom ñoom rek ñoo mën a jël décision interdire nangam wala ñu interdire sangam mu daal di dem te fi ni soo xoolee ñun li ñu gis ci télé bi parce que télé boo gis ci àdduna moom mooy miroiru réew ma société ba nga xamante ni moom mën a ci biir dëkk ba waaye soo xoolee ñun suñu télé yi dañuy wax ne ab télévision ñetti rôle la war a am mooy informer divertir ak éduquer waaye soo xoolee suñ télévision yi da ngay gis ne benn bi rek lañu lañu farataal mooy divertissement fecc way caaxaan soirée yi nga xamante ni ku fayul woon xaalis ku génnul woon doo dem fekki ko doo fa dem doo xam lu fay nekk ñu jël ko def ko en direct ba tey jii kenn mënta wax ni demul soirée demul ladies night demul ci benn caaxaan. kon jeunesse bi ñoo war a yeewu xam li ñuy peese mën a taxaw nag jël li ñu war a jël xam ni dañ leen nelawloo am na beneen mbir bu ci am soxna Fatimata keroog dama koy waxtaan ak benn mbokk ma ne ko dafa am ay façon yoo xamante ni soo ko gisee ay piège la gisoo léegi ni ñu euh, ñun ñoo. waaw léegi yow li ngay tuddee piège euh, indiwul développement. ah parce que parce que lamb xam nga lamb ji boo dee wax di ci lamb ji lamb ji tey tax na tey culture la boo xam ne tey eh, eh, eh, nu mu tudd euh, jël nañ ko fii yóbbu ko bitim réew te dinañ fi làmb fële ca bitim réew tey jeunes yi ñi nga xamante ni tey par exemple dañ doon euh, ñii dañ doon agressé dañ doon nangam ak nangam yaa ngi dégg taux de chômage bi ñuy wax est-ce que gëmoo ni ci yow ci caaxaan yow nga énuméré ci la juddu. ah xam nga. Hmm? Ah, ah, ya am na lu ñuy wax euh, des des vérités fausses. am lu ñuy wax un faux développement. Hmm. développement boo xamante ni sur mille kenn rek mooy am ñi am espoir. pour am waaye du ñu am loolu naxaate la te loolu mooy li xew ci sport beeg ci làmb jeeg ci yu bëri am na leneen lu am mooy xool leen léegi chaîne yi nga xamante ni jox nañu ko libéraliser ko te ñun ñi nga xamante ne ñoo ngi Europe amuñu ko te Afrique am ko loolu am lu muy signifié mooy lan on veut endormir la jeunesse ndax tey jii ab jeune su yendoo def sport daal di ñëw euh, sangu ba set am lu mu reeree toog ñu tegal ko film beneen bu jeex ñu tegal ko film ba te film yi dañ koy dañ koy xool bu baax film bi ñëw day neex tuuti ba ca des day neex lool ba ca des gën a neex su ko defee ci film bi ngay fanaan soo fanaanee film bi nga nekk ca ba fajar nga daal di jóg soo soo soo tëddee doo mën a yeewu pour dem liggéey ji déedéet dangay ngay nelaw ba 13 heures nga yeewu xuloog jigéen ñi ndékki soo ndékkee ba noppi añ jot nga daal di soo paree daal dem wuti i affaires yeneen yëngatu su ko defee jeunesse boobu nga ñoo ngi leen bàyyi ñoo ngi leen dugal ci ay quatre camps yoo xamante ni ñoom a embrigadés on les a emprisonnés pour ñuy bañ a réfléchir ndax li jeunesse bu yeewu bëggul jeunesse bu consciente parce que suñu consciente wala ñu yeewu dañuy réclamer seen droit te suñu réclamer seen droit ñoom ñu ñàkk seeni i pouvoir ak seen i prérogative moo tax gis nga fi ne ni ñu libéraliser chaîne yi 1000 francs 2000 léeg-léeg sax doo amee xarit mu jugalal la ci ay fil nga am chaîne yu la neex sport bi ngay seetaan ba fu la neex box bi lu la neex ci loo loo ci àdduna bu dee euh, ya nga xamante ne da nga daan dem ci kër jàmbur yi di ko seetaan naan yi tey jii moom sa biir néeg loo nekk nekk xale lu góor 2000 francs francs par weer ñu xëccal sa fil nga koy seetaan pour lan pour endormir la jeunesse pour lan ñu bañ a yeewu pour bañ a seen problème beneen dañu yaakaar ni lii Gustave Flaubert doon wax ne dañuy tur waa xaalis boobu ñuy naanee hmm. amul lenn lu muy def ci économie Sénégal la ilaha illallah mais yow yow soxna si loolu dafa doy waar déggoo li ma la wax déggoo ma utiliser la une des vérités fausses des faux développements des fausses mannes gis nga loolu yëpp day màbb économie parce que c'est des c'est économie fausse la ay naxaate la ay ay ay bor la ay ay teg la mbir la yoo xamante ni soxna si benn nit moo tey am dara ña ci des ñëpp dañuy karangaatu te Sénégal du ku ci am fukki junni rek da ngay sant yàlla mais ña nga xamante ne ñoo ngi ca kaw seeni salaire ñaata lay doon ay 30 millions par weer ñoom ñoo am ñoo yor kat ñoo yor teraanga yi su ko defee nag léegi jeunesse bi noonu ñu nekk ay consommateur éternel di jëfandikoo ba faw lamb ji di jëfandikoo ba faw fecc mi di jëfandikoo ba faw musique bi di jëfandikoo ba faw concert yi di jëfandikoo ba faw sàngara si ak yamba bi yamba bi su ko defee ñoom ñoo nga ca kaw di xéwlu te seen doom yi duñ ci jëm déedéet seen doom yi duñ demee ba commencé dëgër ñu jël leen ñoom ñëpp yóbbu Europe. ce qui veut dire ñuy gouverner. seeni doom. waaw newuñu sax Sénégal. mais luñ fiy def. Ah, i. waaw di déglu yoo xam ne ëllëg ñu ñëw gouverner. waaye ma Paris laa jóge. Ah. soxna si. waaw septembre lañ ubbi. Mhm. tey jii wallaahi doo doo gaaw woon di ko fekke laaj naa fi xale yi ñu ne commencé gul seen i cours. xale yi nekk université. ñi nekk premier euh, euh, yeneen euh, yeneen amaguñu sax ñaari leçon mhm. te xoolal yii nga xamante ne am nañ doole jël nañ seen i doom yóbbu parce que xam nañ ni fii système bi baaxul ñoom ci seen bopp ils sont conscients de cela foofu leen di former defar leen pour lan lan moo tax ñu leen di yóbbu foofu yóbbu ñu leen pour ñu am diplôme de yóbbu ñu ko seen doom jiitee ko suñu doom loolu mooy dëgg gi kon nag jeunesse bi ñoom ñoo war yeew xam li xew xam seen i bëgg-bëgg xam seen mbir xam seen taxawaay xam seen poids bi ñu am ci réew mi benn drogue wala benn mbir moo xamante ni dañ ci na dañ ciy dugg ba ba yàqu ba nga xamante ni li ñu war a taxaw duñ ko mën a taxaw incha allah. d'accord sëñ Mor li nga wax euh, d'accord naa seeg yow waaye nag euh, sëñ Mor. xam nga croyance dafa yaatu. ah c'est très large parce que islamique bee ngi comme ni ma ko waxee sànq christianisme baa ngi fi mais dérive bi dafa bëri ci ci ndaw ñi ah dérive bi bëri na lool ci fànn boo gis yow jàppoo ne démission parents yi ci la bokk. parce que koo xamante ne déjà ba mu nekkee tout tànk la commencé di jébbee dara est-ce que gisoo ni modernisation am na ci wàll wala boog ñu ni mondialisation wala ñu ni modernisation après avant euh, loolu parents yi ñoom ñoo njëkk am démission bu tuuti bu ñu def te est-ce que tamit yow mi xam ne dund nga fële tuuti gisoo ñu ñooñu ñooñu gën a ambitieux. waaw xam nga soxna si loolu c'est responsabilité partage mm. mën nañoo jël rek rôle parent yi waaye dama lay wax ne mbir mi système la c'est-à-dire que soo laalee benn mbir laal nga lépp c'est-à-dire que mbir mi lépp la du parents yi kase parent yi nag maillon bu am solo lañ ci waaye société bi ci ci la bokk état bi ci la bokk sëriñ si ci lañ bokk ñii ñëpp ay éducateurs lañu ay Euh, leader d'opinion lañu ay masse ñoo leen di topp muy état bi muy sëriñ si muy parent yi mooy la société elle-même donc ñun ñii ñëpp ma tudd kenn ku ci nekk am na responsabilité boo xamante ni moo ci am toujours damay wax euh, njaboot gi ne leen la meilleure façon d'éduquer ses enfants c'est d'être exemplaire mais léegi dangay gis ne lépp loo xamante ni bu njëkk way jur yi daan nañ ko bañ ngir seen doom yi ban ci nekk way jur yi ci boppam ñoo koy jiite lépp loola ne xalaatal lépp loo xamante ne waajur yi ñoo ko daan bañ di ko bañ ngir seen njaboot bañ bañ caa seen ñoom ñu nekk exemplaire ban duñ ca nekk tey jii waajur yooyu tey ji ñoo jiite loolu. jox ñu exemple lu mel ni. lu mel ni da ngay gis waajur am dañuy toog seen kanam yi doom. am na waajur yoo xamante ne dañuy yónni seen i doom ñu naani sàngara jënd ñuy jëndi sàngara di indi. ñu toog seen doom toog ñuy séddoo ku nekk di naan am na doom yoo xamante ni ñooy dem di di jëndal seen papa yàmba suñ jëndee 750 1000 euh, euh, francs 250 yi booy béykee moom 750 yi papaam def ci ci ci ci fam koy tuxee loolu am na wuy ñooy jàngal seeni i doom yi fen ak kàcc ak wax lu dul dëgg ak arnat ana sama papa nekku fi te papa bi nee la kat moo la wax ne la ku fi ñëw nekk sama papa nekku fi yaa ngi koy jàngal fen yaa ngi koy jàngal wax lu dul dëgg am na diil yu bëri xale yu wuy juri di def léegi ñoo seen doom yi ñoo ko bokk ndax fu moo tax li jëpp kuñ fuñ ci jàppee baay wëri doom ja wala fu ñu jàppee doom wëri baay ba ndax ñoo ko bokk la même chose xoolal maire yi la même chose say sa doom day ñëw yor greffage boo xamante ni nee nañ trois cent mille lay jar te papa ji amul salaire trente mille francs yow yaay ji da ngay jaay caaf ci mbedd bi te yow mère bi yow amul fitu laaj sa doom ne ko foo jëlee xaalis bi foo jëlee lii musul tuba yoo xamante ni xam nga ni lii lii mënu ko jënd suñ jaayoon kër yëpp mënuñ ko jënd mu yor ay portable yoo xamante ni xam nga ni lii mënu papaam duñ salaire papaam at mënul jënd benn portable bi nga gis ko mu yor ko fu lu nekk mu koy lijjanti te yow wayjur wu jigéen yu ñemewu koo laaj nga gis sa doom mu ànd ak góor ci biir kër gi dem ñemoo ko wax kii kan la nga gis sa doom guddi jot mo mu génn kër gi ànd góor dem ñemoo ko wax la la nga xam ni kon am na ay mbir yoo xamante ni wuy juri ñoo ko bàyyi seen bopp bi ci des ñu dem ci sëriñ si mais xoolal sëriñ si lépp loo xamante ni bu njëkk dañuy wax ne sëriñ waru caa si ñoo ñoo ci jiitu fi mu ne nii. lu ñoo gën a rafet oto ñëpp ñoo gën a rafet jabar ñëpp. ah sëñ Mor kat nag léegi sëriñ sépp noonu la ñuy eh, doxalee. Eh, non non non loolu. sëriñ sépp du sëriñ sépp ni tey lépp li nga xamante ni sëriñ daan nañ ko wax ci dëggu si léegi dañoo rafet ay soxna ay soxna yu rafet la ñuy takk. waaw oto yu rafet waaw dañuy si kër yu rafet. Ah, nag ngeen mën a mën a waaree nag jeunesse bi nag ni leen nangam ak nangam ak nangam. waaw di faraa jëm de soxna si. waaye c'est-à-dire que. Mm. exemple bi ñoom ñoo ko war a joxe. xam nga àdduna. oto yu rafet soxna yu rafet lal yu rafet kër yu rafet déedéet dara nekku ci waaye li ñuy bañ ci diine di ko bañ ci yoonu tasawuf li ñuy wax soufisme mooy mu àgg ci sa xol waaye léegi dañoo seetlu ne loolu nga xamante ni yépp àdduna la waxuma la yem eh, am giñ ko am ci seen loxo léegi dafa àgg ci seen xol ba nga xamante ni léegi lépp loo xamante ni taxaw na su yàlla taxawee àdduna taxaw ñu bàyyi fa yàlla dem seeti àdduna su jàkka ji taxawee meeting taxaw ñu bàyyi fa jàkka ji dem ca meeting ba su wax dëgg jotee enveloppe xaalis taxaw ñu jël enveloppe xaalis ba bàyyi dëgg ngir lan tañatu àdduna te loolu bu njëkk sëriñ si ñoraan taxaw di wax taaliba yi di wax jeunesse bi naan leen dëddu leen àdduna topp leen yàlla wóolu leen yàlla ragal leen yàlla kon moo tax tey ji crise bi nga xamante ni moom lañ am tam ci jeunesse bi nitu diine dañ cee am rôle important ndax Sénégal dañoo gëm dañoo fonk sëriñ dañoo fonk kilifa waaye ñu bëri tey jii soo waxee ñu ne ah sëriñ yi daal nangam ak nangam parce que du sëriñ sépp de du ma du ma wax mopp ni sëriñ ñëpp la de mais am na ci ñoo xamante ni taxawaay ba nga xamante ni moom leen a a topp yàlla topp mooy euh, autorité étatique yi ci maillon bi lañ bokk te ñoom moom moom laa la wax ne ñoom ñoo yor la la la violence légitime ñoom ñoo am le pouvoir de décision tey jii fléau bi nga xamante ne dugg na Thiès dugg Dakar mooy desetu sangara yi jar cent francs ah. ñoom du leen neexul tey jii tey tey tey ñu arrêté ko ña koy def ñu jàpp leen tout de léegi nii balaa ngoon ñu def ko am nañ pouvoir boobu mais sëriñ bi amul loolu sëriñ bi li am mooy moo euh, man bu ñu duggee ci mbirum sëriñ si dafa am loo xam ne daf may jaaxal parfois parce que yow nga woote sëriñ woote tarixa wala nga woote euh, gëm yàlla mhm. nga jël doomu jàmbur boo xam ne tey par exemple nekkoon na ci yoon mhm. di jàng set mhm. di dem école ko dikk nga transformé ko en taalibe ni ñu koy transformé en bi mooy taaw lépp yëpp léegi mi ngi ci liggéeyal sëriñ bi mhm. jamonoom yëpp léegi mi ngi ci fexe nu muy lijjantee pour sëriñ bi kontaan ci moom lijjanteetul ndax waajuram kontaan ci moom wala keneen kontaan ci moom li muy lijjantee mooy nan lay fexee ba sëriñ bi kontaan ci moom te yéen ñi nga xamante ni yéen ay ah, ndaw ñi wala ñun boog ñi nga xam ne ñun ñooy ndaw ñi mu nekk mbir moo xamante ni si à déplorer mais dafa xaw a sensible moo tax la plupart du temps nit ñi duñ si wax yow loolu lan nga si mën a apporter parce que sëriñ yu bëri ñu ngi koy def dañuy jël doomu jàmbur def leen euh, nu mu tudd outil laa ko mën a waxee waaw def ko matériel ñu leen di doxal seen i soxla di leen liiwal ñoom ñu ni dañuy wuti yàlla à travers sëriñ <laughs> boobu te nekk ay ndaw wax ci seen avenir seen jeunesse lépp ndax sëriñ bi ñooñu loo leen di c'est-à-dire foofu dama lay dafa am loo xamante il faut que ñu comprendre mm. li ñuy wax ci droit terminologie mm. moom la ñu war a jàngaat mooy mot bu nekk ñu xam valeur lan mooy valeur sémantique am lan mooy sens dëgg dëgg dëgg nit ñi xamatuñ sax lan mooy sëriñ wax xamatuñ kan mooy sëriñ nit ñi xamatuñ lan mooy taalibe nit ñi xamatuñ kan mooy taalibe toujours dama ko am na ay kase ci ma ci def léegi taalibe amatul ay fan suñoo am te mën naa la jox preuve bu leer gars yi dem ci xew-xew yëpp muy màggal wala gàmmu wala ab cant wala yu demee noonu suñ ñëwee doo leen laajee duñ la wax mukk lu sëriñ ba wax ci yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam dana la yow gis nga entrée sëriñ bi toj na fa gisoo gis neeram bi moom sax Napoléon la sol gisoo ñaw bi dégg naa tailleur diw moo ko ñawal waaye yow gis nga soxnaam si nekkoon ci wet gi greffage ba mu dóor gis nga ni mu mel waaye yow bi gis nga oto bi mu indaale moom de Chrysler la yoroon waaye temps yi day limousine la yor waaw gis nga këram gën a mel panaal la nangam nangam gis nga xam nga taalibe mooy kan taalibe mooy ki nga xamante ni dafa bëgg yàlla dafa namm yàlla dafa am ay jikko yu bon yu nekk ci moom mu gis koo xamante ni yàlla may na ko ci xam-xamu ruuxu ak xam-xamu bakken ak xam-xamu tarbiya mooy yaraate mu jox ko boppam ànd moom ngir mu wàllu ko ay jikko dindi ci moom ay jikko yu bon. ci kaw li yàlla digle ak lu yonent bi digle. est-ce que ci kaw mu bàyyi ay études am bàyyi ay waajur abadan abadan déedéet xam nga moom laa la wax. fans dañ koy embrigader fans dañ koy coloniser fans dañ koy réduire à l'esclavage taalibi nag dañ koy libérer xam nga lan mooy libérer taalibi. Mhm. mooy mosal ko yàlla. Maam Alaaji Mouhamed Ndieguène radiyallahu anhu damay jël exemple ci moom ndax moom lañ gën a xam dafa wax ne ab sëriñ su bëggee jariñoo te taalibe bi du yeewu day fexe ba du mos yàlla waaye mu ne sëriñ du la bëggee libéré nga libre mu jël buumu njaam yi nekkoon ci sa loxo ak say cër yëpp sa juróom-ñaari cër yi mu dagg ko day fexe ba mosal la yàlla ba nga naan ci seebu xam-xamu yàlla ci seewu bëgg yàlla ci seewu sopp yàlla ba nga dem ba am certitude totale ne kenn nekku fi ku dul yàlla ndax sëriñ lu mu am am doole bis dina jot ñu ne dee na wala wàcc na liggéey wala noppalu na wala dem na wala xaw ma euh, mongo waaye bis dina jot ñu denc ko kon sëriñ bi day sëriñ bi bëgg a libérer taalibeem day fexe ba mu mos yàlla léegi nag tey jii ñi nga xamante ni dañoo bëgg la contraire mooy wut ay esclave wut ay ñoo xamante ni dañ leen di euh, embrigader jël paaka jëm ci seen conscience wax leen ne leen mbir mi du débat di de waaye da ngay ñëw rek daal di soumission euh, ñooñu loolu lañ bëgg ñoo nga ca ñoo ngi cay dox ñi nga xamante tamit tey ji yàlla dimbali na leen ba ñu xam li xew ba xam ni sëriñ bi nekkul lu dul jaamu yàlla. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li muy bari bari doole du buur du yàlla yonentu yàlla kese la sallallahu alayhi wa sallam ci kanamu yàlla nekk fa lu dul jaam subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa loolu soo ko xamee jeex na waaye nit ñi soo bëggee ma nax la man ma bëgg laa nax yow nga bëgg man ma nax la waaye ñun mën nañoo ànd nee nañu ku ko bëgg ku ko wétali ak ku bëgg fu mu fanaan ñu tëj tëjal bunt du leen boole loolu mooy lan mooy sëriñ si dañuy nax taalibe yi taalibe yi tamit dañu bëgg ko leen nax ndax tey jii soo toogee di wax yàlla di wax yonent bi di wax jaamu leen yàlla ragal leen yàlla bu leen njaaloo muur leen yiw leen benn taalibe du la topp pourquoi parce que lu ñu bëgg mooy mbumbaay xumbaay coow dig leen aljana wax leen loo xamante ni tegul fenn wut ab benn waaye showman muy perturbé di coow noonu la jeunesse bi bëgg. ba sëriñ su bari nag ban demee ba comprendre ne jeunesse bi loolu lañ bëgg te ñoom it yàlla taxu leen a jóg li ñu bëgg mooy alal ak oto yu rafet ak kër yu rafet ñoom it ils ont joué sur ce terrain ba ñu joué ci ci boobu tamit dafa dox dox googu nag moo tax tey jii képp ku jóg. mën nga gis ko am day jugte yàlla bu sell jugte ngëm yàlla ragal yàlla topp yàlla ba gis ne biir daal dem seeti ba ci def ndax am mbooloo mbooloo lañ bëgg ak alal ak coow ak riir bu bari ak soxna yu bari sa xale yu góor yi loolu lañ bëgg fu ñu bëgg gisee jigéen bi rafet fu ñu amee lekk ba suur fu ñu amee pecc mu normal ndax ñoom xale yi kat maa ngi xamal ne wallahi laa fi man xam naa li ma neex bu baax j'ai pratiqué les depuis quatre-vingt-quinze ay ndaw rek laa mos a àndal rek lañ bëgg la ñu bëgg waaye nag fa ñuy dal moo dul baax xam nga tey jii mën nga jum te tombé sur une mauvaise adresse mën nga di dox tamit ci dëkk ab ay policiers di dàq ab sàcc dóor bal bal perdu dal la jeunesse bi nag li ci ëpp bal perdu moo leen dal mooy fu ñuy dal moo baaxul dañuy wër yàlla dajeeg nit mun leen daneen tegtal yàlla dama leen wax ne leen ñoom seen kër yi këru seetaane la li ci waaye verni ba verni yàlla la dañuy fexe ba ku seen yëf yi daan ne yàlla nga fa waaye soo duggee ci biir rek xam ni ak njaam rek fa nekk te njaam kenn waru koo defal ku dul yàlla sëriñ bi sax doy jokk ci moom wala ngay jébbalu ci moom wala ngay jël wérdi ci moom dafa am loo koy jox mooy lan jibbal naa la sama bopp googu ñuy wax jokk naa ci yow may naa la sama bopp may ma wérdu googu ngay dégg ñu koy wax ci yoon tasawuf xam nga lan mooy lan mooy sama jikko yu bon yaa ngi nii am sama ruu gi moo ngi nii am sama xol baa ngi nii fóotal ba mu maa ngi nii dama am jikko yu bon di defar ma lu mu laaj defloo ma ko sama ndey fonk ma ko xamal ma ko nan lañ nen la di joppee ndeyam sama baay dama ko dama ko dama ko def ak daf golo faalewu ma ko te xam naa ne su ma ko toppee safara jëm sëriñ bi yar ma ba ma ba ma topp sama way jur ma julli yar ma ba may julli dama naan julli sunu kër may julli bu bon laa naan julli yar ma ba ba sama xol bi sax ci jàkka gëmoon naa ne yonent bi mooy sunu yonent waaye ni ma ko war a soppee na ma ko war a gëmee na ma ko war a toppee tollu ma fa sëriñ bi defar ma loolu mooy jokku mooy jébbalu mooy ànd ak sëriñ bi waaye léegi loolu amatul amatul li am moom mooy relation bu verticale benn waay moo nekk ci kaw di def lu ko neex di ko lu ko neex ña tamit ñoom loolu moo leen arrangé comme ñoom du seen sëriñ seen star la seen idole la seen euh, seen vedette la comme niñ joueurs yi di nekkee vedette ak musiciens yi ñoom it noonu la jàppee sëriñ si sëriñ si tamit xam ni le le jeu marche bien l'argent coule à flot moo ngoog soxna yaa ngi ñëw bagage yaa ngi ñëw ñoom ñu ngoy ca jàpp ko léegi mu nekk un système boo xamante ni système vicieux un système fermé boo xamante ni képp koo xamante yàlla dimbaliwu la doo ca génn ndax li ci ëpp nga xamante ni ci biir lëndëm gi mënuñoo xam ne ñoo ngi ci biir lëndëm gi ñetta leer gi ñoo leen di gis moo ngoog su ko defee ne du la yàlla dimbaliwul da ngay yaakaar ni yaa ngi ci diine yaa ngi ci lu yàlla gërëm yaa ngi ci lu yàlla baax waaw soxna Fatimata waaw suñu demee ba léegi mënatuñoo xàmmee sabar ak gàmm waaw léeg-léeg nga dem ci internet youtube nga gis euh, gàmm goo xamante ni moog sabar yam waaw léeg-léeg nga ni mooy gën a normal sabar ña fay fecc ñoo dàq fecc sa sabarkat yi dëgg la loolu set loolu kaarika mën na ko mm. catastrophe mën na ko suñ demee ba mënatuñoo def différence entre diine ak lu dul diine mhm. te ña koy jiite ñëpp soo waxee ñu ne sëriñ diw wala cheikh diw wala muqaddam diw wala xalifa euh, diw ñoom ñoo koy jiite mhm. te ñoo ñëpp li ñuy lekk sa alaaj Muhammad Ndieguène radiyallahu anhu danoon wax ne mhm. garab goo gis ci àdduna ndox ak engrais moo koy suuxat mu ne ba mu des garabul islam ñu ne ko garabul islam lu ko suuxat mu ne deret ñu ne ko deretu ñan mu ne deretu ay goro ñu ne ko ñan la mu ne sahabatul kiram ñi àndoon ak yonent bi seen deret moom lañ suuxatee garabu diine mag ñi tamit bañ ñëwee dañoo sacrifier seen bopp suuxate ko garabu diine sama maam nee na képp kuy lekk fruit garabu diine war nga ko mérité te sax garabu diine kenn war ko lekk soo ko jëlee da nga ko war a dellowaat ci ñun diine dellowaat ko waa l'islam dellowaat ko surtout ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi kon soxna Fatima euh, mbir maa ngoog ci ci sunu mbokk yi insha allah waaw sëñ Mor man euh, euh, li ma jaaxal mooy sëriñ boobu nga xamante ni tey moom moom moom nga expliqué léegi daaw julli léegi damaa bëgg nga gindi ma mooy julli nangam na ak ni nga ko énuméré la moo tax jeune bi war ko gën a fonk waaj noonu lu tax. waaw euh, euh, demewul noonu. relation la plupart du temps. ndaw ñi dañuy gën a bëgg seen sëriñ. waaw waaw seen waajur bi sonn ci ñoom mais génne leen àddina et tout li li waral boobu affaire bi spiritualité la wala nu mu fa demee. wala ay pexe la xam naa fi nga jëm. waaw cest à soo gisee man la demewul noonu mooy il faut que ñu xam les termes. déggoo li ma wax de dama ne sëriñ bi mooy ki nga xamante ni day ànd taalibe bi di ànd di julli ji di ànd jàkka ja ànd wasifa ànd jàng xasida ah. ànd jàng alxuraan ànd ragal yàlla tëddandoo jugandoo fajar kooku mooy sëriñ bi mais yow ñi ngay tudd nii duñu ay ay fans lañu ay lañu ñooñu loolu seen mbir la star benn xamu nuñ koy tuddee noonu kooku noonu moom la ay taalibeem di dof sëñ Mor xam nga man dafa am ñoo xam ne dama leen gis tey. Mhm. dañuy toroxlu en fait. waaw ñoom ñi ngi topp sëriñ boo xam ne tey par exemple gindiw leen ci comme yi nga yi nga wax nii yëpp nii. Mhm. Mhm. mais ñi ngi toroxlu toroxlu goo xamante ne seen waajur mënu leen cee dindi. te day naqari seen waajur ñu def tànku neen. ki taxawaalu. foo leen fekk ñu gis du ñu son nee nañ dañoo dëddu dañoo dëddu àdduna. ah dégg nga te te te te seen waajur yi bu ñu waxee ñu ni ko ñu bala moo gën a yomb ñu bay li ñu lekk ndax li ñu nekk moom mooy dëgg waaw ñooñu moom lan leen di wax jeunesse moom waaw moom laa la wax man la ñooñu duñu sëriñ ñooñu ay star lañu ay vedette lañu comme ni musiciens yi nekkee vedette ak ñoom Lil Wayne nag ñi ca des. Ah. ay vedette lañu. comme ni waaw ñooñu nu ñu mën a nekkee vedette sëñ moom. mais puisque ñooñu amuñu oto yu rafet. ñoo ñooñu noonu. ñooñu ah, ñi may wax man. par exemple amuñu oto yu rafet wala boog euh, en ñoom taalibe soo xoolee seen taalibe yi seen taalibe yi du ñu sol yére yu baax du ñu lekk lekk yu baax la plupart du temps seen taalibe yi dañuy tilim hmm. dañuy lii loolu lépp ndax nee na dañuy dëddu àddina en fait ñëw wéetal yàlla ci wéetal goo xamante ni tey ndax diine l'islam set la diine l'islam civilisé la dégg nga ak yeneen diine sax mais lan moo tax sëriñ boobu di leen parce que am na tamit ay ñoo xam ne dañuy jël wirde te duñu xam nan lañ koy utiliser bu mën leen a mënee à la folie mhm. est-ce que yow d'accord nga ci jeunesse boobu bëgg l'islam ak topp l'islam war laa mën a jaral nga nax saay sa sa propre yow nga tayle ko yaa ngi dégg ba yow sa àdduna ci jëmi boppam doo mujj lu dul nga nekk mag mu perte en fait parce que tamit nga bëgg naa tamit ci biir loolu nga di dikkal ñu ci li yàlla wax ni jox ma sa ndaw ma téel la sa mag nga nga faram fàcce ko jox ma sa ndaw ma téel la sa mag boobu waaw xam nga toujours damay dellu si rek dama lay wax ne la gis nga sëriñ sëriñ mooy koo xamante ni dafa toog ngir yàlla ñëw nit ñi di ñëw ci moom ngir yàlla mu ànd ak ñoom ci yàlla dox ak ñoom ci yàlla. sëriñ boobu nag dama la mooy def yi ma tudd yëpp. keneen kuy def leneen tey ñu tuddee la sëriñ wala ñu bind ci sa tur cheikh wala muqaddam yow yow ay fan sa nga am amooy taalibe loolu du leeree ci bopp réew mi rek mu jeex ñu bëri fi nit ñi amalgam boobu ñuy def xam nga tey ji da nga naan euh, sëriñ si sëriñ si ñooy def nangam fekk sëriñ yi Sénégal duñ def différence entre charlatan ak sëriñ bokkul bokkul lii tamit lii ngay junj nii soxna si loolu ñi mu concerné ñoom xam nañ seen bopp pratique gu diine seen misaal mooy yonent yàlla yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mbir mi dafa leer nañ neen ñi nga xamante nag dañuy topp leneen kooku seen mbir la man li may wax toujours mooy jeunesse bi ñoom ñoo war a yeewu gis nga nit li ci ëpp bu dee moom li muy wax du dëgg ci moom wala mu lay jéem a nax déglu ko wallahi la azim soo ko dégloo ak xel waxuma la nga déglu ko xol ak déglu dof yooyu de mais nga déglu ko attentivement consciencieusement ci biir wax yi mu lay wax dina weddi li mu wax yëpp. waaw da dégg sëriñ ni day jéem a gëmloo taalibe bi ne moom lu mu ñaan yàlla mu nangu. Hmm. te soo demee moom ci boppam ni du ko mën a jóge lu tax ñaanul yàlla lool lool loolu am. léeg-léeg mu lu mu bëgg am du ko am léeg mu dem politique su demee du am benn député te nee na moom moom lu mu lu mu dogg yàlla def ko. kon taalibe bi moo war a yeewu daal ne ah waaw kii dafa man la bëgg a yàpp wala réew mi lay fontoo ndaw moo war a xalaat loolu parce que yow moom addunaam baax na pourquoi parce que ku mel ni yow am na ci junni ñoo xamante ni weer bu jot ñu jël seen alal def ci jox ko kon moom addunaam baax na yow nag yaa yaa sacrifier sa dund yaa hypothéquer sa dund yaa jaay sa bopp mais nit mën mën nga mën nañ la dóor mais jël sëñ bi jël yar di dóor sa bopp dégg naa benn waaye mu koy wax ku jël yar di dóor sa bopp waru yuuxu ndax yaa dóor sa bopp kenn dóoru la ku tëdd di saw bul daw da ngay tooy kuy rendi say loxo lay naaj loolu mooy lan ñoom sëriñ soosu ñooñu nga xamante ni ay idole nañu ak ay xaw nuñ nu ñu koy tuddee noonu ñoom seen mbir baax na am nañ seeni i soxna am nañ seen i am nañ seen i euh, euh, euh, passeport diplomatique seen i doom taxañ nañ leen yóbbu Europe ñii ñoo ngi Italie ñoo ñii ñoo ngi Égypte ñii ñoo ngi feneen di jàng pour su ëllëgee ñu ñëwaat naxaat seen seeni doom jàppaat leen ni mu amee ci nguur gi noonu la ci sëriñ ñoom ñoom te wallaahi alazim alaaj Muhammad dañ daan wax fii nañu adduna de lépp mën nañ ko lijjanti waaye ku wéete sa bàmmeel mm. loolu mooy lan sëriñ bi ñaata yoon la toog fii ñu ne ah woo leen téléphone sëriñ bi taalibe bi dee na mu ne ah inna lillahi wa inna ilayhi raji kon yëgul woon ni dee na ñaata sëriñ la seen taalibe dee fii ci kaso bi yëguñu ne taalibe ba dee na ñaata nit la seen taalibe nekk ñaata sëriñ la seen hôpital régional bii El Hadj Mouhamed Ndieguene te sëriñ ba yëgul taalibe daf feebar ñaata taalibe ñooy dee ak kii amuñu défense sëriñ bi yëgu ko noonu mu la ñàkk yëgee fii ci àdduna ma ne duggee biir bàmmeel doo ko seen doo ko gis man maa la wax parce que yomal xam foofu moo gën a wóor sax mbirum yàlla la yàlla moo fi décidé waa ji nee na ku la dig reer su ngoon jotee mu yónnee la palaat war nga am yaakaar waaye fi nit nii jeunesse bi suñu yeewoo dinañ xam ni gars yi dañ leen di nax rek ay wax yu àggul lañ leen di wax ay junju ay insinuation ay nappaate ay léeb lañ leen di wax ah xam na ni ak ay parabole ak ay mangoog ay ay ay figure de style kese la ñuy utiliser pour jéem a nax nit ñi tey tey ji ñoom ñi nga xamante ni ñoo jàng ñi ñi ñu ñi ñu jiñ ne ay intellectuel lañ ay bac plus un bac plus deux ba ay ay docteur ñooñu ñoo gën a raakaaju ñëpp ñoo ñoom ñoo ñoom seen mbir kenn mën koo xam parce que ñoom ñi nga a dimbali nit ñi ba mën a xam li li bu njëkk soo jàngaan ba àgg laaj rek jeex na kenn dootu la nax bu njëkk soo amal ba jeex na ne ñooy naxaate rek léegi nii fi mu ne nii si ñoom ay doctorat dañoo am seen licence dem tukki xam adduna bi li ci nekk jàng xam nit nan lañ koy manipuler nan lañ koy naxee ba tey ji ñoo koy doxal ñoo koy def te moo ngi réussir li war mooy jeunesse bi ci boppam xam ni ñoom su ëllëgee ils on une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala ils ont une responsabilité devant eux-mêmes ils ont une responsabilité devant peuple mais xam ngeen ni fii ñu jëm ndaw ñii yoon wi ñu leen teg nii di leen ci xiirtal jàpp leen def leen comme ay animaux te fu ñu dégg leen ñu daw dem xamuñu fu ñu jëm koo ci gis mu ngi sikki sàkka di dut ñàkk di espoir suñu àndee kii bu subaa ñu ànd ak kee tey jii ñu ne kii du dëgg kii moo fa nekk mais te euh, tergiversation yu wër yooyu mooy wane ni problème am na kon nit ñi ñoo war a yeewu xam ni seen ëllëg lañ yor képp koo xamante ni sant nga sa ndaw sa mag moom doo noppul doo noppul benn yoon waaye waaw waaw sa ndaw ma ma ma yoral la sa mag xam nga mm. euh, dafa euh, ci début bi loolu laa la njëkk wax ma ne la thème boo mos waxtaanee mm. baax na waaye moo ci raw parce que jeunesse mooy lépp nit du raté jeunesse am gis nga entre sept ans vingt et un ans nit ci lay baaxee léppam ci lay baaxee parce que diggante sept ans ci leen lay yar inculquer la ay valeur valeur sept ba vingt et un ans ci leen lay defal xam-xam looy war a xam ci nga ko war a lu la ci rëcc léegi nag beneen étape ngay dugg léegi nag ñoom xam na lool moo tax léegi ils ont tous misé sur la jeunesse parti boo gis am na ay jeunes mbooloo moo gis am na ay jeunes te jeunes yooyu yëpp ñoo ngi leen di jël di leen nampatal te ñoom la ñu gëm di leen ci di leen jox dundal ngir lan même suñu demee ba nekk mag ñu continuer di leen topp yaa c'est c'est une chaîne continuelle d'asservissement boo xamante ni tey jii maa la yilif su su ma dee sama doom yilif sa doom kese noonu lañ koy toppee mais du amul liberté amul dara te te te euh, avenir mooy lan mooy njàng mooy xam-xam mooy yiw mooy jikko yu baax waaye toujours damay wax ni jeune jeune boo xamante ni yow amagoo vingt ans daal di nekk alcoolique wala nga nekk drogué wala nga nekk ab euh, pédophile wala nga nekk koo xamante ni homosexuel buy làqatu nga waaye ñooñu te jeunesse boobu su ëllëgee dans quinze ans ñoo war a toogaat kii nekk médecin di euh, euh, chirurgien di opéré kii nekk médecin di faj kii nekk juge di signé kii nekk ministre di jël ay décision kii nekk président di war a mais ñooñu du leen xam nga ni jeunesse boobu duñ leen joxee réew mi wallahi dañ koy jaay juge yi dinañ war a àtte nit defal ko un an juum defal ko dix parce que dafa tox ba màndi médecin bi dina war a opérer opéra euh, chirurgien bi bu normal xotti biir bi ba noppi jël laam ba mu doon daggee sànni ko ci biir ba xotti ko ca pourquoi dafa naan ba màndi te boobu la ñuy préparer gis nga li ñuy def nii li ma doon junjul sànq naan lu mel ni dofloo gi ñuy dofloo xale yi sàngara si yamba bi euh, pom yi caaxaan yi musique bi loolu yëpp bala muy am ay résultat du léegi non c'est dans dix ans fekk ñoom ñii fi nekkoon ñëpp wàcc jeunesse boobu nag ñooy ñooy nekk ci kaw nekk préfet yi nekk ministre yi nekk directeur yi nekk médecin yi nekk chirurgien yi mën naa am sax nekk président de la République su boobaa nag ñu daal di jaay Sénégal loolu nag moom sëñ Mor yéegi duñ ca yegg ah. ndax yow wax nga sànq ni seeni doom rek ñuy gouverner waaw kon ñu am yaakaar ne ñooñu xëy na dem baaxi ji ñu ñu ci nu mu tudd sax nuñ ko wax ci tóodi yi waaw ah, ñun ñoo nar a am problème sëñ moo dëkk bi tas na mm-hmm. Sénégal yàqu na ñun jeunes yi xamatuñu fu ñu jëm mm-hmm. ndax homosexualité bi waaw ngóor jigéen gi ak jigéen ak jigéen yi nga xam ne ñu ngi sëy seen biir mm-hmm. mu doon loo xam ne dafa xaraam tey am na yàlla àddina bu mu tukkiloon ndax loolu Euh, euh, sëñ ma nga yaakaar ne loolu modernisation ubbeeku bi parce que Afrique ak valeur am Sénégal ak valeur waaye tamit Occident bi ak ak valeur am yamu yor nga yaakaar ne tamit loolu ubbeeku bi ñu ubbeeku indi lu ñu tuuti danger ci biir loolu. waaw xam nga soo jàngee histoire di nga jàng lu ñuy wax le Japon du Meiji. Mm. empereur bi dafa wax ne. nañ del sunu tànk yi samp ko ci biir suufu japon waaye sunu loxo yi nañ ko génn ci biti mooy lan enracinement et ouverture nit day am base day am fondement day am taxawaay ba noppi soog a génn ñun dañuy génn te pare guñu alaaj wax ma te léeg-léeg da nga daan ñëw fii ne da ngay tukki mun na toogal nga ñëwaat tàgg ko mun na toogal ba bés jot mu wol ne la demal soo waxee mu ne kii pareegul su génnee kum dajal mu nax ko kum dajal mu inculque ko ay ay semblant de ay valeur te dalu ci ñu dajeel dina ko dugal ci lu xaraam mais su demee ba defar la ba nga pare mu libéré la nga dem sa yoon loolu li ma ci bëgg a wax mooy ñun dañoo war a yeewu soxna si lan lañ war a yeewoo Occident bii ñuy topp amerique gii ñuy topp Europe gii ñuy topp wallahi man maa nga fa wallahi seen doom yaa ngi bàyyi seen diine di ñëw wut si l'islam waaye léegi ñun war ñu poser question sunu ñun ñun ñoo ngi bàyyi sunu diine di wuti ñoom seen jikko yu bon yoo xamante ni ña baax te ñoom ñoo koy bañ di ko xeex di ca jooy di ca reyante ñu leen ciy tëj kaso ñu bàyyi suñuy valeur yu baax dem di seet jikko yooyu ñoom ña baax ñoom fii di ñoo nga bàyyi seen i diine bàyyi seen i aada bàyyi seen i culture bàyyi seen i tradition dem di seet di yow seet si l'islam wallahi laa bi kenn xamul vitesse bi nga xamante ni xale yu tubaab yi xale yu américains yi xale yu norvégiens yi xale yu Londres vitesse bu graw chaque jour ñoo ngay dugg dugg ci diine ñun nag bis bu nekk ñoo ngay am gént suñu gént mooy lan toppandoo Lil Wayne toppandoo 50 Cent toppandoo Mokgog ñoo ñu nga xamante ni seen adduna lañ dal te ñoo nga ca faale wuñ dara ci àllaxira Sénégal dañoo war a yeewu dañoo war a xam li xew lii nga xamante ni moom la ñuy jéem a imposer nit ñi di ko jéem a euh, euh, euh, bàyyi nit ñi seen xel. pour ñu ñu ñu jéem a xëy benn bis mën naa am du mag ñi noppee ñu profité sërëxal loi yi nañ ci yeewu y a des pressions partout ñu jóge ci lobby homosexuel yi mu ngi jóge ci grande puissance yi mu ngi jóge ci capital yu mag yi mu ngi jóge ci palais yu mag yi pour lan réew mu mel ni Sénégal parce que Sénégal ñun bu ñu xeeb suñ bopp soxna Fatimata ñun nous sommes un pays pionnier Sénégal amul dara ci ay doole waaye am nañ ay nit te yàlla may nañu kàttu ndax wilaaya ñu fi yàlla def ak mag yu baax ñu fi tëdd. ba nga xamante ne Sénégal lu mu def réew yu bëri topp ko moo tax ñoom ñëpp ñoo ngi def pression pour Sénégal mën a légaliser ngóor jigéen ndax su ko yeneen réew yëpp ñu leen Sénégal boo leen ëpp démocratie Sénégal boo leen ëpp diine Sénégal ñoo leen gën a xam te tey bi légaliser nañ ko loolu lañ bëgg loolu nag ñu xam ñëwuñu ko sax bu fi loolu amoon na. loolu loolu dafa mënta am. <laughs> ndax lan non non non dafa mënta am xam nga tax dafa am euh, ay valeurs yoo xamante ni sénégalais même bu nekkuloon diine daf ko bëggul gërëmu ko kontaanuñ ca te tey jii nag kaay moo wax leen nag soxna si mm. attention foo yooyu ma la doon wax am nañu mais am na ñoo xamante ni ay vrai sëriñ lañ de te lu l'islam soxla dinañ ko joxe. pour fait défendre diine loolu rek lay dalalee seen xel. Mm. nga xamal leen ne leen wallahi am na ñoo xamante ne amuñu kaddu amuñu doole amuñu mbooloo. waaye wallahi su desee lu dul joxe seen bakkan ngi diine pare nañ pour joxe ko te loolu ñoom ña ca kaw xam nañ ko bu baax a baax fu nekk nag ñoo ngay làmb di seet di kii euh, gaa yaa ngi def ay pression waaye résistance bii sax des na na gën a ferme na gën a dëgër na gën a wér na déclaration yi gën a wóor ñu xamal adduna bi ne leen du yàgg mukk mukk mukk mukk ba ñu légaliser ngóor jigéen keneen ku def leneen nag kooku sa problème la waaye nag waruñoo jël suñu assemblée nationale wala suñu réew wala suñu kilifa réew daal di euh, euh, ci loo xamante ni su ëllëgee moom day bokk ca moom day mucc na ay ministre mucc nañu waaye suñuy doom ëllëg suñuy njaboot ëllëg suñuy jabaat ëllëg fan lañ jëm soxna Fatimata. d'accord sëñ Mor euh, léegi nag ma bëggoon ñu waxtaan ci mouvement bi nga xamante ni moom laa moom moo fi nekk mouvement boobu yow yaa ko jiite. waaw mouvement boobu boo ngi tudd Safinatul Fuqara ilallah. Safinatul Fuqara ilallah mooyu xaw a kii mais du ma ko waxee rek di nga comprendre ah. safina mooy pirogue mooy gaal alfoqara mooy ñi nga xamante ni dañoo dëddu àdduna ah. ilallah jëm ca yàlla la waaw noonu laa la ko mën a waxee ah. parce que moyenne d'âge bi daanaka ci vingt deux ans la yem ñi ci mag ah, ki ci mag amul 40 ah. donc ay jeunes lañu yu bare bare bare ah. yoo xamante ni ñoo ngi fii ci Kër Mamaladi waaye tamit ñoo ngi ci tout tous les quartiers de Thiès. ñoo ngi tamit ba génn ba ci village environnant yi. ñoo ngi tamit ba Dakar ñoo ngi tamit ba Europe. li tax ñu préféré wu leen médiatiser ko nit ñi xam ko. waaw xam nga ñoo ngi yëngatu sax. mais seulement comme li ma la waxoon. am na discours boo xamante ni. ak façon boo xamante ni. yow sëriñ bi ak say taalibe bi doo leen ciy dox média du la soxla parce que média am na façon yu ñuy bëgg a ñoom buzz la ñuy wut li ñuy wax scoop coow ak coow nga attaqué président wala nga xas ab sëriñ wala nga wax lu kii loolu moo lay moo lay jox buzz te ñun soxlawuñu buzz ñun dañoo soxla rek yàlla gërëm ñu ca kaw mbooloo moo xamante ni yàlla euh, yaatal na ko masha allah te ci ëpp quatre pour cent yëpp yëpp yëpp fi ne ni mënu ma la jox ay chiffres yu wóor ndax ci gàmmu gi ñëpp ñëwoon nañ jóge Europe jóge fépp def nañ suñu recensement financement te indiloo guñ ma résultat yi. Mm-hmm. waaye xam naa ni macha allah ay junni junni yu bëri lañu. Mm-hmm. mais maa ngi lay xamal ne la quatre-vingt pour cent mbooloo mi ay élèves lañu ak étudiants. te yàlla fi ne jox nañu ay docteur jox nañu ay maîtrisard jox nañu ay avocat jox nañu ay notaire jox nañu ay euh, médecin lépp te ñoo ñëpp ñooy membre fondateur mbooloo mi parce que depuis quatre-vingt-quinze ñoo ngi ànd bañ formaliser ko ci deux mille cinq ngeen làq loolu yëpp ci ay ci richesse fu ngeen fu ngeen jëm kon yéen wala ci mbir mi daal ci yàlla rek la aju déedéet xam nga euh, yàlla mooy lépp c'est-à-dire que dafa am loo xamante ni il faut soxna si ñi ñi xam ko mooy lan njiit kilif kilifa baax na kilifa gu jàng baax na kilifa gu am diplôme baax na waaye ku jàng ba noppi am diplôme ba noppi boo rek ngëm gu wér waxuma ngëm de ngëm gu wér koo xamante ni du àjjuma jotee mu dem julli ji su woor jotee mu woor su naafila koor jotee mu dem naafila ji dégg li mu bëgg a wax koo xamante ni lépp lu yàlla araamal da koy wattu ci bu wér du def semblant du dem ay tabaski koor te kase di nax ñi déedéet loolu moo ñu manqué loolu moo tax ñun on a toujours misé sur la jeunesse mooy lan ñuy boole ñaar ñun suñu devise mooy lan discipline spiritualité ak excellence. ay góor ak jigéen la. ay góor ak jigéen yu bare bare bare bare bare bare lim bi yàlla rek ko xam. macha allah ma ngoog. waaw loolu mooy dox bi. xam nga yow nit ñi dañuy marché di takk ay brassard rouge di nangam nangam dëkk bi xumb neex ñu xam ne ñu ngi naqarlu waaye man euh, euh, marche bi ma gis ne def ngeen kon n'est-ce pas ngeen fi defoon hmm? marche boobu dañuy sol seen vert blanc. Hmm? ma gis leen ñuy dox ndànk service ba dee dafa am lu ngeen doon naqarlu wala nu mu demee noonu. déedéet naqarlu ñu daal dañuy sant yàlla rek. sant marche sant yàlla. marche sant yàlla masira kon ndaw mi da koy war di soxla. daf koy soxla c'est-à-dire que léeg-léeg damay wax ne la meilleure façon d'éduquer c'est d'être exemplaire waxoon naa ko ci début c'est-à-dire que. léeg-léeg nit ñi xam nga lan moo leen manqué soxna si. Mm. du bëgg-bëgg du nammeel du du du du euh, volonté. Mm. xam nga lan leen moo leen manqué. Mm. exemple c'est-à-dire que soo gisee ñu def marche bi. dañoo bëgg a wan nit ñi ne leen on peut régler le monde sans jeter des pierres on peut revendiquer tout dans le monde sans ñu toj oto kenn mën nañoo nekk jeunesse bu bare bare bare bare bari keroog c'est des milliers ñu ñu songu artère kees yëpp dox li ñuy dox ta perturbé wu ñu kenn dérangé wu ñu kenn arrêté arrêté wu ñu oto kenn di tudd yàlla di dox dox bu yiw di dox dox bu teey ba àgg fa jëm pour loolu pour lan la woon c'est pas pour ñun parce que alhamdulilah mbooloo ñi ci bokk ñu defaroon nañu ba perturbation ak dérangement ak yàq ak sànni xeet duñ ko def mbayuma xeer insha allah waaye dañoo bëggoon wan yeneen yeneen ndaw ñi mm. ñu xam ne am na lu ñuy représenter am na luñ mën a def ci àdduna mm. il représente quelque chose te lépp dafa war a tegu ci jàmm parce que Sénégal amul benn richesse. benn doole rek la seen am Sénégal am mooy jàmm. loolu bu ngeen ko defee est-ce que tamit nekkul loo xamante ne duñ leen dégg duñ leen gis duñ leen duñ leen lii parce que tey mouvement bu fi bu fi jébbi rek wala nga lii fi surtout ngeen di ay ndaw. Mm-hmm. ngeen jël yëf yi kii ko ci yàlla. Mm-hmm. est-ce que yaakaaru leen ne yëngu-yëngal dina ci am solo. ngeen koy defee nii du du contre ma ko de waaye yaakaaru leen ni yëngu-yëngal bokk xam nga yow yaa ni presse bi buzz lañ soxla. pas vous ne voulez pas faire le buzz pour être nit ñi am wala soxlawu leen visibilité mais positivement. soxlawu leen visibilité non non non leen visibilité mais positivement am na noo xamante ne bu dee ci parce que ñun suñu rendez-vous ci suñu mouvement bi. Mm. c'est dans cinquante ans ci lañ joxe rendez mm. pour ci lañ war a daje pour xool lan la liggéey dans cinquante ans. buñ fi fekkee incha allah ñoo ngi koy duñ fi fekkul tamit ñi fi ñi fi des dinañ ko liggéey. parce que fi mu ne nii loolu ñun gëm nañ ko. Mm. chacun peut remplacer l'autre loolu liggéey nañ ko mën a man maa ngi nii depuis un an. nekkuma Thiès. te mouvement bi gën na yokku am na yeneen section yu juddu. am na yeneen village yu ci bokk. Mm. te man fekkewu ko jegewu ma ko bam ci àll ba. yan activité ngeen amee. bon euh, activité yi. Mm. nit ñi biñ ci gën a xam mooy tudd yàlla. Mm. moom la ci nit ñi gën a xam mais kooku benn activité la ci activité Sabina. dañuy def euh, toujours assainissement. ci koñ bi ñu wër ak yeneen koñ yi. dañuy def tamit ay cours de rattrapage. et des cours de renforcement parce que am nañ commission boo xam ah, ci wàllu njàngum français ak njàngum diine ah, élèves yi nga xamante ni dañoo bokk ci mbooloo mi hmm. man mii chaque semestre taalibe yëpp dañ may indil seen i xam ku ci nekk say faiblesse hmm. ñu seet ñi nga xamante ni yàlla dimbali na ñu am bac ak ñu nekk université hmm. ñu mën leen a jàpp loolu ay commission la yoo xamante ni ñoo ngi tasaaru ci dëkk bi di seen liggéey mais ah, boolu ñu ci moo tax fii ji xew-xew bu mag bu am du gàmmu jotee wala ñaanu ma walaaj Mouhamed Ndieguene amee wala yéen léeg-léeg vacances yi dañuy def ay chaque nuit un quartier mooy lan tey ji dañuy dem beneen euh, suñ demee am nañ fa benn membre wala ñaari membre wala ñetti membre wala suñuy ñu ñu lal basan yi teg chaise yi ñu teg fauteuil yi sëriñ bi toog ko defee ñu waxtaan ak waa dëkk bi te li ci ëpp yàlla day def sutura il faut que kenn dégg xam li xew su kooku mooy dem indi téeméeri nit mm. su ko defee ñu ànd di ragal yàlla di ànd di topp yàlla loolu euh, entre autres activités ci euh, mbooloo mi euh, di di dimbali nit ñi am na côté yu bari tamit yooyu moom jarul wax parce que amul amul comptabilité dafa am dafa ah, amul comptable fa laa ñëw waaw kon yéen amul cotisé am na cotisation mu bari mais dama la da bërki démb ci gàmmu bi mm. dama leen wax ne leen ñun ñaari mbir moo tax suñu mbooloo mi am doole mm. parce que mbooloo moo xamante ni kenn amu ci 40 ans te mosoo ci dégg mosoo ci dégg xeex soo ci dégg werante mosoo ci dégg benn problème problème xaalis dafa am lu tax ñaari mbir moo tax benn bi mooy mbooloo mi dañoo defaru xam nga defaru mooy lan moo des kii waaw soo ñëwee mënoo xamee sëriñ bi ak taalibe yi xoolal ñii li ñuy sol nga sëriñ bi soo ñëwee da ngay laajte kan mooy sëriñ bi mm. pourquoi parce que on on s'éduque on s'entre-éduque dans la modestie parce que modestie ci la lépp nekk mm. ñaareel bi mooy wàllu xaalis damay wax toujours ne sunu trésorier su gàmmu ñëwee wala ñaan maam alaaji day ñëw ne ma sëñ Mor cent mille francs ngi nii maa ko def ci yi waaw te cotisation wala deux mille waaw ku cotisé cent mille ndax dina sàcc mille francs jàmbur waaw moo tax ñun ñaari mbir yi mooy sunu force beneen mbir bi nga xamante ni moo tax mbooloo mi di évoluer fu mu toll nit ñi ku ñëw bëgg ko dugg ci toog ci mooy dañuy waxante dëgg déedéet c'est pas une relation verticale c'est une relation horizontale mooy lan sëriñ bi bërki démb ci mujj fii lañ def réunion bu mag ma jël décision benn taal bi boo xamante ni quatrième lay def quatrième secondaire mm. moo ñëw fii fekk ma fii ma toog mu ne ma sëriñ bi am nga loo wax fii démb waaye loolu buñ ko def ma ne ko mu ne ma nangam ak sangam ak nangam ak sangam ma insister mu indiwaat yeneen argument ba ma xamee ni moom li mu wax moo gën a dëgg sama wax damaa woote wax ne décision boobu nañ ko arrêté ah. ñun noonu la ñuy doxee ah. sëriñ beeg taalibe beeg muqaddam beeg ah. ñëpp dañuy ànd di liggéey dans la modestie dans l'affection dans l'amour nga xamante ni kenn ku ci nekk day wax moroom dëgg waaye li ñu déngante muñ moo tax mbooloo mi amul problème te noonu noo noonu góor ñi amee seen doole noonu la tamit jigéen ñi amee doole. leen politique. non xam nga euh, euh, politique lisewu leen wala réew mi parce que ay kàngam yi nga tudd ay avocat ay waaw gaa yaa ngi ci moom waaw macha allah. non xam nañ ko sax. mi lisewu leen politique benn yàq. ma ne hmm. mi autorité yi xam nañ bu baax sax xam na xam nañ bu baax li xew. dañuy ñëw ci yéen xanaa. ma ñoom ah, de foofu du ma ko dugg waaye ñoom. <laughs> xam yaa ngi may nëbbu. non nëbbu ma la ñoom dañoo xam li xew. Uh-huh. parce que ñooñu li ci ëpp fii de 95 soxna si du tey

ñaar rek fi nekk mooy texe ak tedd ku bëgg texe da ngay jaam yàlla mooy safina ku bëgg a tedd da ngay liggéey dañ leen di yar ci góorgóorlu ci liggéey ci viser l'excellence pas le bien ñun bëgguñu bien ñun dañu bëgg l'excellence su ko defee nag loolu nag loolu lu nekk moom ngi ca biir nag lu nekk moo ngi ca biir ndax ñu ne nii incha allah li ma yow dégg nga ko bu baax journaliste nga dama ne la ñi ñi ñi daan jiite baax nañu am nañu diplôme waaye dafa am lu des ca biir mooy spiritualité mooy ruhaniya mooy ngëm yàlla ku wér nga xamante ni doo trahir yàlla mukk doo trahir yonent bi mukk doo trahir diina mukk doo sàcc mukk doo fen mukk doo dugg ci benn dara loolu li koy waral mooy am benn leer gu nekk ci biir dënn loolu nag moom la ñuy doon inculquer suñu jeunesse bi nga xamante ni ñoo ngi ci université ñii ñoo nga ca Ndar ñii ñoo nga France ñii ñoo nga ca kii te bërki démb rek yàlla seedeen loolu suñu benn membre fondateur mm. ñoo ngi invité ci une très grande conférence mm. ca New York mm. moo waroon a taxaw taxaw conférence wallahi laabi te ñuy sos mbooloo mi ci la bokk d'accord sëñ Mor est di ngeen sama genre gi wala sama genre moroom yi nga xam ne bëgg nañoo defaru mën nañoo ñëw adhéré mais adhéré bi est-ce que dafa am ay condition wala. waaw xam nga soxna si. waaw toujours damay wax ne man lépp dinaa ko def ci àdduna ba mu des mm. parce que ñun lu ñuy def tamit ngi lay. xam nga ñëwee na bëgg a bokk loo may wax. yow yow dama naan lay bokk nga bu yàgg <laughs> bokk nga bu yàgg yow yow ba nga bokkee du tey mm. mm. damay wax toujours ne man lépp loo xamante ni ñoo ngi koy def fii dañ koy sous forme d'étude duñ ko sàcc mukk parce que mbooloo mi intellectuel rek a ci nekk su ma soxlaa dara nii lu ma lay wax nii loo déggin ma génn ko sama gémmiñ mhm. am nañ ay documents yu ko téye c'est-à-dire damay toog ba daan leen sa waay defal defal leen ma benn étude mhm. ci koñ bi wala ci taaxi kaw ak kër Mamalaaji si mhm. jeunesse bi euh, déri am euh, nekk ci dérive jeunesse bi toog wala ñi naan sàngara wala ñu kii def leen ay ay enquête xool lan moo leen dugal ci loolu ñu def seen enquête suñ ñëwee ma jox ko commission ñu dajale ko après ñu indil ma résultat yi mais bi ma mujjee def maa ngi ko def ci euh, ci jeunesse bu kii bi ñi sànku sanku sàngara sànk leen wala naan sa kii wala taxawaal wala jigéen wala mais bi bi résultat yi ñëwee dana ko ah quatre vingt quatre vingt cinq pour cent. dañoo wax ni mooy jeunesse bi ñu délaissé. ñi nga xam dañ leen a par la société wala par les. non par premièrement. par leurs grands frères. par les parents proches. par le quartier. soo commencé man je reçois des des des ñoo xamante ni da la ñuy jiñ homosexuel. loolu mooy boo commencé bon rek ñu ne la bon. ñu ne da ñu te duñ nañ yaa ngi sol peew rek. peew soo koy sol. waa comme bi yëpp commencé teg leen di woo ci bi. ñii xam nañ ko am nañ ñu ñuy jiiñ ngóor jigéen ñëw nañ ba fii waaye tey ñoo ngi si kat ñoo ngi jub xocc am na ñoo xamante ni dañ naan leen sàngara man maa leen di fekki wala ma yabal sama rak yii wala taalibe yi ñu fekk leen ca baar ba jël leen indi leen fii fii doo bi toogee bu mu la bett mukk nga gis fii kuy watatu di daanu dañ fii ñëw seen xel du jaxasoo fii la ñuy ñëw ci man maa leen di recevoir wax ak ñoom xalaat ak ñoom séddoo ak ñoom génn ànd ak ñoom gunge leen ku ñuy jiñ góor jigéen damay ànd ak yow ci penc mi ànd ak yow ci dëkk bi ba ñëpp gis la ñu ne ah ku ànd ak sëñ Mor mënta nekk góor jigéen parce que léeg-léeg dañ lay gis nga solo yenn solo yi waaye ngay wax wax yi rek ñu raad lay stigmatiser te loolu stigmatisation boobu mooy tax gars yi gis la te dégg ñu ne dañ lay fitnaal suñ lay fitnaal ñoom ñu woola boole la ak ñeneen ñooñu boole la ak ñu boole la ak ambassade yi ñu may la visa nga dem dañuy góor jigéen yu vrai te yow fekk foo góor jigéen nga woon. Hmm. donc pour parer à tout cela. Hmm. ñooñu ñëpp dama leen di recevoir. jigéen ñi tamit c'est la même soo ñëwee fekk fi ñoo xamante ni ñoo la gën a rafet fukki junni yoon gën laa branché dàq laa jàng gën laa correct ëpp la xaalis ëpp la lépp muuru toog yiw soo ñëwee gis leen ñaari yoon ba ne la diw mooy diw diw mii kat moo yor société sangam mooy chef d'entreprise sangam nga gis ko ni mu yaroo ni mu yiwee ni mu correcté nga ne waaye man mii kon man dama doon dof dof rek. waaw man lu may def nii moo daal di jël sa kol daal di muuru. Mm-hmm. su ko defee ñun euh, de mm-hmm. doo ñëwoon tey naan damaa bëgg a muuru waaye sëñ Mor aw ma mm-hmm. dama naan la toogal fii dans 15 minutes ñu jox la 30 000 kol. parce que ñi muuru ñëpp code boobu xam nañ fi mu du maaxtaar mi génnoon léegi ne jigéen ñëpp seen col yi gën a rafet dañuy jël yónnee la ko ah. su ko defee lay boobu dootul am ñoon noonu noonu la ñuy liggéey moo tax duñ recité kenn xoolal mbooloo mm. maa ngi xamal ne am nay murid mm. membre yi gën a dëggu ci mbooloo mi ñun tijaan lañu mm. tijaan lañu xaqan waaye dama la mbooloo mi am nay am nay Baay Faal am na ay xaadir ñëpp a ngi ci biir nit ñi yàlla lañ bëgg mm-hmm. xam-xam lañu bëgg ku leen di wax leen di jariñ ci àdduna ak àllaaxira lañ bëgg dama ne la ñi ñi gën a farlu ci mbooloo mi tey jii ñu dugg ko génn wallahi ñi cëb ci jàng waaye ñoom ci biir d'accord yàlla sëñ euh, jeexal xam nga nag euh, Cokkat FM à chaque fois dañuy euh, innover innovation bi nag moom mooy cette fois ci indi leen benn rubrique boo xamante ni dañ koy jeexalee toujours suñu émission mu tudd suma sañoon rubrique bi suma sañoon lu tudd mm-hmm. invité yi wala invité bi yenn saa dañ koy laaj leen bu nan lay gisee Sénégal moo sëñ Mor boo sañoon nooy gisee Sénégal yow. c'est très simple mooy ñu conscient man jeunesse bi laay waxal mag ñi seen seen mbir wàll seen wàllu wéy na. Ah. jeunesse bi laa wax su ma sañoon dinañ am courage courage laa wax de courage mooy lan ci wolof ngëm-ngëm fit dogu am nañ am courage yu jël cinq minutes maa leen ko ñaan nañ ma ko may réfléchir seen bopp xool ñoom liñ fiy def luy seen mission fan lañ jëm ñoom nañ xool li ñuy nañ xool ki ñuy topp xoolal sëriñ bi nga jokk ci moom ndax ba nga àndeek moom ba léegi bu dee 3 mois la 3 mois laa lay may 3 mois xoolal ndax sa gëm yàlla yokk na xoolal ndax sa cofeel yokk na xoolal ndax sa ragal yàlla yokk na xoolal ndax sa kersa yokk na xoolal ndax sa fonk wéyjur yokk na xoolal ndax sa orma yokk na xoolal ndax sa dem jàkka yokk na gis nga question yi def ko muy 15 question wala lu këpp soo répondre yëpp yëpp nekk ay non amal courage fit amal courage ni ngay jëlee sa loxo def ci courant bi mu mu lakk la nga wiccax doo ko ci dugalaat nga dëgg xalu safara mu lakk la doo tegaat sa tànk amal courage wu wàcc ko fa demuti yàlla. man man su ma sañoon jeunesse bi dinañ àgg ci fulla googu sëriñ man mii laa la wax man mii di wax ak man mii di wax dama ne taalibe yi dama leen di wax ne leen heure boo leen toogee gis ma ci lu yàlla bëggul wàcc leen ma fi dem da ngeen ñaanal ma. ma jeexale. sant yàlla rek. Ah. yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yàlla ku mu ubbi buntu ñaan ubbil na la buntu nangul c'est-à-dire que waxuma waxi ñaan de ñaanuma de dama laa bëgg a wax ne comme yàlla ubbi na buntu waxtaan wi ragal naa ne am na ndaw ñu bëri nar nañoo yeewu. Mhm. sa émission bi man wóor na ma ne dina am ñu bëri ñu ko dégg ci la ñuy defaroo yàlla la man xam naa loolu yàlla mbirum fu nekk la ko fay jaarale te xam naa ne am na ñu bëri dinañ jaar ci émission bii parole aux jeunes bii dinañ ci jaar. defaru ca ndax xam naa ni dinañ xam ni kii doon wax ak yéen soxlawul seen ñaar dërëm soxlawul nekk seen sëriñ soxlawul ngeen màggal ko soxlawul ngeen jox ko ak biir mën ngeen a dund ba dee doo leen ko xam moom du leen xam waaye nag bëgg na su ëllëgee jeunesse bi sagal Seydina Muhammad ngeen bokk ca kon euh, man am naa yaakaar bu baax metti na de mm. alerte bi doy na waar mm. alarme bi sonné na waaye am naa espoir gis nga soxna Fatimata mm. le train du développement moo ngi daw mag mënu koo dab ndaw moo ko mën a moo moo mën a daw jële ji ko te Afrique dafa am 400 ans d'esclavage Afrique dafa am colonisation Afrique ba tey jii ñoo ngi ci loxo Europe ci suñu xaalis bi ci suñu décision politique bi ci sunu lépp ñoom ñoo ko yor kon ñun war nañoo yeew ba piège bi sunu mag ñi dugg te mënutuñ cee génn da ndax dañ leen ci suul ñun ñu fexe ba fipp génn ca buñ ko defee xeex bu ñu ko defee xuloo buñ ko defee sànni xeer buñ ko defee werante bu ñu ko defee doole waaye nañ ko defee ci lan njàng am ay diplôme yu baax waaye nag njàng ma ànd ak njub ak ragal yàlla ak bëgg yàlla ak topp yàlla ndax loo gis te amul am amul ruux du am njariñ du am defaru du am lu baax mooy lan ngëm yàlla ragal yàlla bëgg yàlla topp yàlla su àndeeg diplôme borom diplôme ba kenn du ko woo ci bien mal acquis kenn du ko woo ci malversation financière kenn du ko wax ne moom de ministre la waaye dañ koo fekk mu nekk ca xale bu ndaw ba mm. déedéet pourquoi am na xam-xam bi waaye am na jikko ya akrim bi xalqin nabiyyin zaanahu xuluqun nee na yéemal jikko yi seen jëmm sayyidina Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nee na wallahi li jëmmam ju rafet ji soo ko séenee ba koy bëgg a bëgg bëgg koo song mu ne wallahi doo jokkoog moom ba xam ay jikkoom da ngay ci moom dootoo ko bëgg a bàyyi dootoo tàggoog moom kon jeunesse bi nañu fexee am xam-xam mooy jëmm ju rafet waaye nañ am ragal yàlla ngëm yàlla bëgg yàlla wéetal yàlla ragal yàlla loolu moom mooy ruux gi ba nga xamante ni ku ñu gis bëgguñu ku ñu ku ñu gis soppuñu loolu moom mooy defar Sénégal soxna Fatimata kon nag euh,